ajaboon sama taaj bi abdu njambaar ñaari malayka bii ci kaw bii ci suuf daan ci kaw ruq mu ne yaay bi ndaxam julli nga mu ne ko déedéet mu ne baay bi ndaxam julli nga mu ne ko déedéet defoon nañ ko daaw fekkee ndewel ñu ngi baaxantan yaay bi yàlla nga laal ka babi baay bi yàlla nga laal ka babi